kon al imaamul xaafid rahimahullah ginnaaw bi nga xam ne ci la wax nii di ko ubbee masala bi ana ban mooy guddig laylatul qadri que ne toloon na lu toll nii de amoon nañ wax yu toll nii jote nañ ci lu ëpp aksara min arba'ina qawla lu ëpp ñeen fukki wax comme li nga xam ne kama waqa lana nadiru dhalika fi sa'ati al-jum'a nim ñu jote lu mel nii ci wax yu bari ci saawu àjjuma boobee ban la waaw léegi nag mooy borom bi nëbbu leen ngir góor góorlu daal di ci jote jullit bu nekk daal di góor góorlu ngir jote ko voilà léegi mu ne alqawlul awwal léegi nag mu commencé kon nag bii dañuy gaaw comme bële parce que dañoo bari ay quarante wax moom mu ne al al am na yoo xam ne dina ko wax ñu sotti ko comme niñ defoon ci saatul jumaa yoo xam ne ngir gën leeral mais wax ji bu leeree rek eh, eh, loolu doy na ak tamit léeg-léeg seen dalil fan lañ ko loolu doy loolu doy mu ne al al qawlu al awwal wax njëkk ji mooy annaha rufi'at aslan wa ra'sa te lii boo saa àjjuma ja am nañu waxoon lii <laughs> këne rufi'at non laylatul qadr non loolu dañ koo yëkkati amatul laylatul qadr jeex na non amatul ci cosaan lañ ko déjjite yàlla yóbbu na ko amatul <laughs> mu ne lool xakaahu nettali na ko al mutawalli al mutawalli ci Shafi'i fi tatimma ani rawaafid loolu loolu ci téereem boobu nettali ko jëli ko ci rawaafid yi muy eh, siit duodécimains yi eh, mu ne wal faaki wal faakihaani yi al imaam al faakihaani yi nettali na ko fii sharh al umda an al xanafiya bi muy shara al umda bi nga xam ne tekkali ko ci lenn ci xanafiya mu ne waaye nag wa ka annahu xataa loolu daa mel ni njuumte la minhu bu tukkee ci moom ndax walladi xakaahu as-Saruuji ndax as-Saruuji nekkoon imaamu xanafiya yi jamonoom fële ca Misr euh, euh, rahmatullahi alayhi moom waxul loolu ah waaw muy Ahmad ibn Ibrahim Abul Abbas as-Saruji rahimahullah euh, ibn Abdul Ghani as-Saruji nekkoon ki nga xam ne moo doon kilifaay Hanafiya yi moom daanaka contemporain ñoom Imaamu Nawawi la Imaamu Nawawi du 633 lañ la waxoon la la la la la juddu kii 637 génn àddina mais moo gënoon a gudd fan voilà mooy loolu euh, mooy euh, moom dane noog bukku moom dane é non moom loolu da ko nettaliwu ko ci xanafiya yi te moom xanafiya la moom mooy moo doon kilifaay xanafiya yi sax voilà moom moo doon kilifaay ki nga xamante ne mooy xanafiya yi waaw kon nag mooy imaamu Nawawi six cent trente un kii six cent trente-sept mooy imaamu Nawawi maga na ko euh, six ans voilà moom Ahmadu Ibn Ibrahim Ibn Abdul Ghani as-Sarmujini moom la imaamu euh, kii di wax imaam al-Hafiz Ibn mu ne léeg nag li nga xam al-Fakihaani nettali ne loolu wax la ci Hanafiya yi ne dañ koo yëkkati laylatul qadr amatul loolu njuumte la loolu day mel ni njuumte la ci moom de ndax kat ta ñoo gën a xam seen man ah, ah ki nga xam ne mooy alfa kii kat as-Saruji rahimahullah moom loolu li mu nettali dane lool annahu qawla shi'a qawlu shi'a kene lool qawlu shiiti la waaw mu ne waqad rawaa Abdurrazzaq min tariqi Daawud ibn Abi Aasim an Abdillah ibn Yahnus mu ne Abdurrazzaq as-San'aani soloo na ci yoonu Daawud ibn Abi Aasim mu jële ci Abdullah ibn Yahnus mu ne qultu li Abu Hurayra dama wax sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu ne ko za'amu anna laylatal qadr rufi'at qaala kadhaba man qaala dhaalik <laughs> mu ne damaa wax Abu Hurayra ne ko ah am nañu ne da laylatul qadr dañ koo yëkkati amatul mu ne képp ku ko wax loolu wax na lu amul tuub na wala wax na lu wuteeg li am voilà waaw mu ne wa min tariqi Abdullah ibn Sharik ki yoonu Abdullah ibn Sharik qaala mu ne zakara al-Hajjaj laylat al-qadr fa ka'annahu ankaraha mooy al-Hajjaj muy ibn Yusuf gouverneur bu doy waar bi rek waaw te faatoon Seydina Abdullah ibn Zubayr ak def tojaange yu yi nga xam ne moom la def moom al-Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi dafa tudd laylatul qadr mel ni daal daa bañ ak nekkam quoi ak amam nee na fa araada Zirr ibn Hubaysh an yahsumahu fa mana'ahu qawma Zirr ibn Hubaysh na la jël ay xeer yu nekkoon foofu xaañ ko ko ah ay ñoñam jàpp ko loolu mooy faatu moom mooy bu ko doon def di faatu parce que al mii nga xam ne yow boo deful sax mu ray la yàlla tere nga xaañ koy xeer moom danaan i offense à à l'autorité <laughs> moom nga xam ne wax li mu ray ci saxaaba kenn xawulul toll waxatu wala Zirr yi nga xam ne taalibe saxaaba la bu koy xaañi xeera laa ilaha illa allah loolu moom crime de lèse majesté la lay jàpp moo tax ay ñoñom ne ko toral daal di koy téye kay ngir mu bañ a xaañ alxajaaj mi ay xeer bi muy bañ laylatul qadr mel ni ku koy bañ kon premier wax mooy lan te ne laylatul qadr dañ ko yëga ci amatul waaye wax jooju wax la ju mel joo xam ne jar da bàyyi xel mu ne al qawlu saani ñaareelu wax li annaha xaasa bi sanatin wahida waqa'at fi zamani rasulillah sallallahu alayhi wasallam hakaahu al fakihaani ayda ñaareelu wax bi moom ñu ne non loolu benn guddi la woon boo xam ne jamono yonent bay saa saam sa kese la xewoon benn at la woon ci jamono yonent bay saa salaam c'est fini jeex na mu ne loolu al-Faakihaani rahimahullah moo ko nettal tamit wax ji it wax la ju neen mu ne al-qawlu saalis ñetteelu wax ji annahaa xaassa bi haadihil umma wa lam fi fil umami qablahaa am beneen ñetteelu wax bi ñu ne noo wax ci ñu ne laylatul qadr si si am na mais nag jag la jagleeb suñu xeet bii la xeet yi jiitu amul mu ne jazaba amuñu ko woon mu ne jazaba bi ibnu Habib al imaam ibnu Habib <laughs> al Maliki <laughs> moom année euh, euh, kii euh, imaam ibnu Habib la cent soixante-dix la gane àddina hmm? Maliki boobu àndalu boobu nga xam ne ngandum Maliki la woon <laughs> moo doon wax keroog ne le fait que wa imam na Abdul Bar naan eh, kii suñu sëriñ bi Malik imaamu Malik lay wax <laughs> waaw imaamu Malik la jublu ci wax jii muy wax way kii wañëw <laughs> mais imam na Habib taw kan ba Malik yi la voilà <laughs> waaw l'an cent soixante dix waaw mooy moom bi muy judd imam Malik mu ngi doon dund waaye bon xam nga ne imam Malik neuf ans après la génn àddina l'an cent soixante imaam ibn Habib rahimahullah moom lii la dogu ne lii surtout daf jagleel xeet bi la wa ghayruhu ak keneen ku dul moom min al maalikiyya ci maalikiyya yi rahmatullah alayhi mu ne wa naqalahu an al jumhur loolu nag mu toxal ko jële ko ci al jumhur mu ne wa hakaahu nettali na ko saahibul umda min al shafi'iyya boroom al umda ci shafi'iyya yi rahmatullah alayhi wa rajjahahu mu daal di koy nootal ma huwa mu ne waaye nag huwa mu'tarad mu'tarad bi hadith yi abi dar inda an-Nasaa'i haythu qaala mu ne lii nag am na luy wuteeg moom de hadith Seydina Abu Dar bi nga xam ne mu ngi ci Sunan an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi foofu mu ne Seydina Abu Dar da ne qultu ya Rasuulallah atakuunu ma'a al-anbiyaa fa idhaa maatuu rufi'at nee na damaa wax euh, euh, Seydina Abu euh, yonent bi saa saa man Abu Dar ne ko waaye ne saa saa mais nekk bu yonent yi ànd ak yonent yi bu yonent yàlla bi saa saa génne àddina ko yonent ne ko ah bal laylatul qadr day yëpp te loolu am yonent yëpp la wax mu ne kon lii day boo nee kon daa suñu xeet bii lañ ko jagale lañ ko jagleel a ah, loolu du problème ah mu ne waaye boo gisee ñee wax loolu ne jagleel sunu xeet la mu ne am amdatuhum lii seen euh, cisluwaay ci lii mooy qawlu Malik wax ji imaamu Malik wax fil Muwatta ci Muwatta mu ne balaghani rahimahullah mu ne jote na ma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam taqaasara a'mar ummatihi an a'maaril umamil maadiya fa ataahu Allahu laylatal qadr mu ne yonent bi sallallahu alayhi daal daa gis ne li nga xam ne mooy ay fan yi ay ati xeetam dañoo néew par rapport ak ati ak dund gi nga xam ne mooy xeeti jiitoon liñ doon dund suñu boroom daal di koy jox laylatul qadr yi mu ne wa hada mu ne imaam al mu ne lii nag yaxtamilu ta'wil mu ne lii wax la joo xam ne day yenu man koo gëndale de man koo interpréter fala yanfa'u tasrih fi hadith abi dhar lii delloowul que ne abu dhar li mu wax ne yonent yàlla sa est ce que laylatu qadr day nekk ak ñoom buñ demee ñu dem loolu dàqu ko de waaw <laughs> mu ne ar-rabi' al-qawlu ar-rabi' kon ñeenteelu wax bi kon ñe wax ji ñu génn ñoom dañ leen jagle la ci suñu xeet bi waaw mu ne al-qawlu ar-rabi' ñeenteelu wax bi annaha mumkina fi jami' as-sana waaw bii ne laylatul qadr mën naa nekk ci at mi yëpp moo atum jullit mi dama ne de muharram a zul hijja fépp la fi man bi nekk laylatul qadr wax jii mooy lan mooy laylatul qadr mën naa nekk en dehors de ramadan loolu la lay wax ne la wax jii loolu la mooy anna mumkina fi jami'i sana mooy at mi yëpp mën na cee nekk mu ne lii 'an al-hanafiyya hakaahu qaadi Xaan wa Abu Bakr ar-Raazi minhum mu ne te wax ji wax la ñu siiw ci xanafiya yi rahmatullah alayhi mu ne xakaahu daal dina koy nettali qaadi xaan muy qaadi xaan ak Abu Bakr Razi bokk ci xanafiya yi mu ne wa ruwiya mithluhu an ibn Mas'ud wa ibn Abbas wa Ikrima wa ghayruhum te wax ju mel nii ah solo nañ ko de ci saxaaba bi nga xam ne mooy Abdallah ibn Abbas non ibn Mas'ud d'abord ak Abdallah ibn Abbas ak Ikrima taalibe ibn taalibe ibn Abbas wa ghayruhum ak ñu mel ni ak ñeneen ñu dul ñoom waaye mu ne wa zayyafa al-Muhallab haadha al-qawla wa qaala la'alla saahibahu banaa alaa dawraani az-zamaani li nuqsaani al-ahilla mu ne waaye yow al-Muhallab bi muy sara euh, Bukhari Sahih Bukhari dafa ne waay wax ji moom dooxu dara moom moom da koo da koo doya dal daal waaw que ne ñii daal daa mel dañ koo teg que ne comme que ak jamono ji day wër di wàññeeku euh, weer yi la lool mu ne wa huwa faasid wax la joo xam ne ju yàqu la. Eh. <laughs> waaw <laughs> waaw ndax kat li anna daalika ndax loolu lam yu'tabar fi siyaami ramadan fala yu'tabar fi ghayri hatta tan eh, tanqula laylatul qadr an ramadan mu ne waaye <laughs> loolu kon ku yëj du bàyyi xel ci weeru woor weeru weeru koor yi quoi way alors que li ñuy bàyyee xel ci ramadaan kenn du ko bàyyee xel yeneen weer léegi yow la hadith yi ñuy wax yépp ramadaan bi léegi bés boobu di nekk beneen bés boo xamante ne laylatul qadr da ciy toxaloo toxoo jóge ramadan hmm? ah, waaye wax jii nii euh, euh, muy wax ni am na nag ñu bari ñu ko ñu ko ñu ko ah. <laughs> waaw am na ñu bari ñoo xam ne dañoo dëgëral lii que ne si laylatul qadr c'est pas tout le temps ci laylatul ci ci ci ci ci weeru koor lay doon ah. non Ibn Mas'ud lii ñu soloo ci moom ak Ibn Abbas radiyallahu anhu ma ak Ikrima am na ñoo xam ne wax jii la ñu dëgëral ne si parce que laylatul qadr mën na nekk en dehors de Ramadan mais nag dafa raar waaw dafa raar li mu ëpp lu muy nekk mooy ci biir Ramadan te li muy ëpp lu muy nekk ci biir Ramadan mooy fukk yu mujj yi te li muy ëpp lu muy nekk ci fukk yu mujj yi mooy bu tóol yu tóol yi te bi ëpp bu muy nekk ci yu tóol yi mooy vingt-septième guddi voilà waaye bu kenn dàq possibilité mu nekk en dehors ramadan way wax ji mooy kon ñeenteelu wax bi mu ne alqawlu alxaamis juróomeelu wax bi annaha muxtassa bi ramadan mumkina fi jamii layaaliha am ñu ne moom dafa jagoo ramadan kese la mën a nekk waaye nag ci guddi ramadan yépp la mën a nekk mooy ramadan weeru koor gi weeru yépp guddi yépp mooy premier guddi mën na faa nekk mu ne wa qawlu ibn Umar waaw mooy waxu doomu Umar ji ne Abdallah mu ne la rawaahu ibn Abi Shayba bi isnaadin sahih alhamdulillah mu ne al imaam Shayba moo ko solo ci sanad bu wér jëlee ko ci moom mu ne lii sax war wuya Abu Dawud loo xam ne soroo na ko yëkkati ko jëlee ko ci Ibn Umar al imaam Abu Dawud nettali ko lu mu yëkkati ba ci Yonent bi salaam waaw mu ne ci Hidaaya mu ne bihi an Abi Hanifa mu ne bii moom notoo da woon eh, ci la dogoo jëlee nañ ko ci Seydina Abu Hanifa an-Nu'man eh, mu ne ta imaam Ibn al-Munzir wa bihi wa qaala bihi Ibn al-Munzir imaam Ibn al-Munzir lii la tànn waaw ak lenn ci Shafi'i yi te imaam as-Subki ci Sharh al-Minhaj moom la dëgëral moom la nootal imaam Ibn eh, al-Haajib daal dina koy nettali tamit ne lool riwaay loolu bokk na ci li nga xam ne lii daal lii la waaw. Euh, am na nag euh, as-Saruuji miñ la doon wax ci Sharhul Hidaaya nee na lii waxu imaam Abu Hanifa la innaha tantaqilu fi jamii Ramadan que ne guddi googu day wër day toxu ci weer wi yëpp waaw waaw léegi nag mu ne kanta saahibaahu muy imaam Abu euh, Qaadi Abu Yuusuf ak Muhammad ibn Hasan ash-Shaybaani ñoom ñu ne lool lool la fii laylatin muayyana minha ci guddi goo xam ne gu ñu ràññee la waaye dañ ko nëbb mubhama waaw kon loolu boo gisee kon lii mooy li nga xam ne mooy juróom-benneelu wax bi euh, euh, non xaamis bi mooy li nga xam ne mooy cinquième bi mooy lan que ne ci Ramadan lépp la mën a nekk waaw ci lépp guddi Ramadan yépp kon mooy boo tàmbalee Ramadan waaw boo jàppul guddi googu <laughs> premier Ramadan nga koy sàggane boo moyul mën naa nekk premier <laughs> laylatul qadr foofu la newoon <laughs> mu jeex waaw. léegi nag bi nga xam ne mooy kon lii mooy juróomi as-sadis mu ne euh, euh, euh, mu ne mooy laylatul qadr moo bi niroo rek ci weer wi yëpp lay nekk di wër waaw xam nga bee nañ ne ci laylatul dafa mën a mën na c'est possible mu nekk ci weer ci guddi gu nekk ci guddeen yi bii nag dane la day wër moom daa iratun waaw waaw day wër moom waaw day wër rek nekk ci biir weer wi di wër loolu mooy sixième bi mu ne as-sabi'u hmm? annaha awwalu laylatin min ramadan léegi septième bi nag ñoom mooy première guddi ramadan waaw fala laylatul qadr dekk mu lii xakaa xukiya an eh, abi razin al-uqayli as-sahabi mu ne lii jël nañ ko ci sahaaba boobu di abu razin al-uqayli radiyallahu anhu mu ne wa rawa ibn abi asim min hadith anas qala laylatul qadr awwalu laylatin min ramadan te ibn abi asim soloon na jële ci xadiis sayna anas mu ne laylatul qadri laylatul qadri mooy première guddi ci ramadan waaw léegi al imam ibn abi asim mu ne ñun nag xamuñu ahadan qaala dalik ñu kenn koo xam ne wax na lii ghayru kurul moom mu ne al qawlu saamin mu ne wax ji nga xam ne mooy huitième wax bi voilà mooy huitième wax bi nag mooy lan mooy anna laylatul nisfi min ramadan mooy Ah, juróom-ñetteelu wax bi non laylatul qadr mooy kii mooy moitié wu ramadan guddik moitié boobu la voilà mu ne lool xakaahu nett na ko shaykhuna sirajuddin ibnul mulaqin fi sharhil umda mu ne suñu sëriñ bi moo ko nettali di sirajuddin jumu diine ji leeruk diine ji ibnul mulaqin di flambeau diine ji ibnul mulaqin mu siiw mi rahimahullah sëriñam la woon ah mu ne waaye man nag imaamul xaafis wala lii ra'aytu fil mufhim li ma gis ci al mufhim lil qurtubi bu imaam al qurtubi al maliki xikaayata qawli annaha muy nettali lii nga ne laylata nisfu min sha'ban ñooñ dañ ne mooy guddi gu uh, digg weeru sha'ban mu ne lool wa kaza naqalahu as-saruji an sahib at-tiraz mu ne naka nii la ko as-saruji nettalee ci boroom at-tiraz mu ne fa in kaana mahfuzayni fa huwa al-qawlu at bu dee ne lii lu ñu jàpp la ñaari wax yi mooy kon neuvième wax bee ngi loolu mooy lan mooy ñenn ñi dañ ne kon nisfu Sha'ban la mooy weer wu jiitu euh, Ramadan ci moitié bi guddi moitié euh, moitié guddi moitié weer woowu am ñu ne non mooy Ramadan ci boppam mais moitié wu Ramadan guddi moitié bi kon loolu nga xam ne am nañ kon neuvième baa mu ne al-qawlu al-ashir wax bi nga xam ne mooy fukkeel wax annaha laylatu sab'a ashara sab'a laylata sab'a ashara min ramadan am ñu ne noonu mooy dix-septième euh, guddi ci ramadan waaw mu ne lii rawa ibn abi shayba wa tabarani min hadith zayd ibn arqam mu ne lii al imam ibn abi shayba solo na ko ak at tabarani jële ko ci hadith sayyidina zayd ibn arqam al madani al ansari radiyallahu anhu mu ne ma ashukku wala amtari annaha laylatu sab'a annaha laylatu annaha laylatu sab'a ashara min ramadan laylatu unzila al qur'an mu ne wa akhrajahu abu dawud an ibn mas'ud mu ne lii sayyidina zayd ibn arqam mu ne man de sikki sa kawma te du mag dengi dengi kene laylatul qadr mooy dix-septième nuit laa wax ci ramadan fukkeelu euh, guddi gi ak juróom-ñaar mooy guddi gi nga xam ne ci lañ wàcce woon alquran mu ne te loolu al imam abu daawuda soloo na ko jële ko rahimahullah ci ibn mas'ud bi nga xam ne gisoon nañ fële waxam mu ne non luñ soloo ci moom mu ne déet laylatu euh, mu ne ramadan lii laylatul qadr man naa nekk ci ci at mi yëpp voilà c'est pas obligé muy nekk ci ramadan voilà léegi mu ne kon al qawlul haadi ashar wax gi nga xam ne mooy onzième wax bi nag mooy lan mu ne annaha mubhama fi al ashr al awsat hakaahu an-Nawawi mu ne mooy dañ ko euh, nëbb ci fukk yi nga xam ne ñoo ñuy nekk ci digg bi mu ne lool al imaam an-Nawawi rahimahullah moo ko nettali wa azaahu at-Tabari li Uthman ibn Abi al-Aas wal Hasan al-Basri mu ne euh, ki nga xam ne mooy al imam at-Tabari daal di koy ne wax ji waxu kan la Usman ibn Abil As as-Saqafi mooy saxaaba boobu radiyallahu anhu wal Hasan al-Basri ak al imam al-Hasan al-Basri taalibe saxaaba la wa qaala bihi ba'du Shafi'i mu ne te lii lenn ci Shafi'i moom la wax kon douzième wax mu ne al-qawl ath-thani ashar douzième wax bi anna laylatu thamanin ashar waaw mu ne mooy li nga xam ne guddik li nga xamante ne mooy dix-huitième guddi waaw mooy fukkeelu guddi ak juróom ñett guddi googale ci ramadan mu ne qara'tuhu bi xattil qutb al halabi fi sharhi imaam al-hafiz mu ne lii moom maa ko liir ci mbindum euh, euh, ki nga xam ne mooy al-qutb al-halabi ci sharaawam mu ne wa zakarahu ibn al-jawzi fi mushkila mu ne imaam euh, ibn al-jawzi tudd na ko ci téereem boobu mu ne al-qawl wax ji nga xam ne al-qawl ath-thalith mooy bi nga xam ne mooy ath-thalith ashar mooy treizième mooy fukk ak ñett annaha laylatu tis'ata am ñu ne non mooy guddi gi nga xam ne mooy dix-neuvième guddi mu ne lool rawahu ibn euh, Abdurrazzaq an Ali mu ne lool sayyidina wa mawlana Abdurrazzaq as-San'ani moom moo ko soloo jëla ko te Asadullah al-Ghalib sayyidina Ali ibn Abi Talib mu ne al imam at-Tabari wa azahu at-Tabari mu ne al imaam at-Tabari daal di koy ne lii waxu Zayd ibn Thabit la ibn Mas'ud kon gis nga ñetteelu waxam ak yi moom ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa wasalahu at-Tahawi an ibn Mas'ud loolu imaam at-Tahawi euh, al-Hanafi daal di koy jokkale ab càllale ba ci ibn Mas'ud mu ne al-qawlu ar-rabi' ashar li nga xam ne wax bi nga xam ne mooy quatorzième wax nag fukk ak ñeent annaha awwal laylatin min al-ashr al-akhir mu ne mooy première guddi ci fukk yu mujj yi. waaw ah, gis nga mu ne ilayhi mal Shafi'i xam nga lii léegi nag ñu ngi ñëw imaam imaam an-Nawawi ci min ci Riyad bi moom ci lii la jéng mooy fu fukkuy mujj yi ci la rawatina nag yi nga xamante ne mooy yi ñu tóolal moo tax boo ko xoolee mu ne imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne kene ñi ne mooy premier guddi ci fukk yu mujj yi mu ne wa ilayhi mal Shafi'i wa jazama bihi jama'atun min Shafi'iyya mu ne imaamu Shafi'i suñu sëriñ bi da ci la jéng waaw kene mooy guddi gu njëkk ci li nga xamante ne mooy fukk yu mujj yi ta ci la dogu mbooloo ci Shafi'i rahmatullah alayhi mu ne waaye walakin qaala subki waa subki nee na noonoo loolu innahu laysa majzuman bi daw looloo looloo noono ku ne dañ ko dañ cee dogu lenn ci noono kenn doguwu ci parce que ñoom dëppoo nañu ala adami xinsi man allaqa yawmal ishrina itqa bi fi laylatil qadri annahu la yantiqu tilka al layla bal bi inqidaa ash-shahri ala as-sahih voilà mu ne déedéet loolu après mu joxe lu tax ne parce que dëppoo nañu ah ci li gën a dëgër ci Shafi'i yi rahmatullah que ne képp koo xam ne da ne dina goreel sama jaam bu dee ne eh, eh, yawmal ishrin eh, mooy fukkeelu fan ñaar fukkeelu fan bi ah fii laylatul qadr ci laylatul qadr que ne kooku moom mooy mooy mooy du libre li muy libre mooy bu dee weer wi jeex na ci li dëgër waaw que teg ko ci bina ana la anna fil ashr akhir que ne laylatul qadr ci fukk yu mujj yi lay nekk te comme que fukk yi jeexagul kon dane woon bu dee na mooy laylatul qadr moom laylatul qadr loolu dogu mu ne loolu day wane ne kon doguwul ci léegi nag loolu euh, mooy kon wax jii di ar-rabi'a ashar waaw léegi nag mu des al qawlul khamis ashar léegi mu des li nga xam ne mooy euh, li nga xamante ne nii mooy cinq euh, euh, quinzième wax waaw fukk ak juróom mu ne misla alladhi qablahu mooy comme bi jiitu illa annahu in kaana ash-shahru tamman fa hiya laylatul ishrin mu ne sauf que nag bii dañ na bu dee weer wi dafa mat trent moom day nekk guddi na vingtième guddi gi lay nekk wa in kaana naaqisan ñu ne bii bu dee nag dafa wàññeeku mooy vingt-neuf la matul fanweer waaye fanweer bu manqué benn la lay mooy weeru koor gi bu boobaa day nekk ci onze non vingt et guddi gi fa hiya laylatu ihda wa ishrin waaw mu ne wa huwa qawlu ibn mu ne lii mooy waxu al imam ibn Hazm az-Zahiri wa za'ama moo pare moom mu ne annahu yajma'u bayna al axbaar bi dalik mu ne ci nii lay dajalee li nga xam ne mooy li toxu lépp ci yonent bi saa saa ak ñu jële ci sahaaba yi wa yadullu mu ne wa yadullu lahu ma rawahu ahmad wa tahawi mu ne lool euh, mooy hadisu sayna euh, Abdallah ibn Unays bi nga xam ne sayna Ahmad al-Imam at-Tahawi moo ko soloo mu ne leen saa salaam moo leen ne seet leen ko lay la layla nekk mu tombe woon ak lool moom lay layal noonu léegi mën nañ jàll kon gis nga wax boobu mooy lii li Imam Ibn Hazm wax mooy bu dee ne mbir mi daal fanweer la mooy laylatul ishrin lay doon vingtième guddi gi bu dee nag vingt neuf guddi la Ramadan gi yem jour la mooy day nekk vingt et unième léegi nag mu des alqawlu léegi mu des alqawlu bi nga xam ne mooy sadisa ashar sisim wax annaha laylata isnatayn wa ishrin am ñu ne mooy douzième guddi douzième non vingt-deuxième waaw mooy vingt isnatayn mooy ñaar hmm, vingt-deuxième mu ne loolu wa sayati hikayatu ba'd ak nettaleen dina ñëw après mu ne lool imam ahmad moo solo wax ju mel noonu fi abdallah ibn unais mu ne daa laajoon yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci loolee waaye al qawlu ashar eh, mu ne wax ji nga xamante ne mooy dix mooy fukk juróom-ñaar mu ne anna laylata salaasa wa ishriin rawaahu muslim abdullah ibn unays marfu'an mu ne mooy vingt-trois vingt guddi mu ne lool imaam Muslim moo ko solo jële ko Seydina Abdallah ibn Unays lu mu yëkkati ba ci Yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon ñu ngi ci eh, dix-sept hmm. dix-septième lax léegi al qawlu thamin léegi dix-huitième mu ne annaha laylata arba'a wa ishrin waaw boo gisee bés yooyu yëpp yu mujj gi moom day mooy mooy mooy mooy mooy mooy dix yu mujj yi ku nekk am na lu ko ku wax benn ci yooyu mu ne am ñu ne kon dix-huitième wax bi fukkeelu wax ba juróom-ñett mu ne am naa laylata arbaa arbaa wa ishrin mooy guddi gi nga xam ne mooy euh, euh, ñeent ak ñaar fukk ñaar fukk ñeent mu ne comme ni mu euh, jàlle woon léegi kon lii mooy li nga xamante ne mooy dix wax léegi ana wax bi nga xamante ne mooy dix-neuvième wax mu ne alqawlu tasa achar wax gi nga xam ne mooy dix-neuvième mooy annaha laylata hmm, la annaha laylatu xamsin wa ishrin am ñu ne mooy vingt-cinquième guddi mu ne lool xakaahu ibnul arabi fil ariba wa azaahu ibnul jawzi fil muskil li abi bakra mu ne lool de ki nga xamante ne nii moo ko nettal mooy al imam ibnul arabi mu ne al imam ibnul jawzi daal di ne loolu ci téereem al muskil ne loolu abu bakra rahmatullahi alayhi moom moo ko wax léegi kon loolu loolu euh, euh, léegi kon loolu mooy boobu léegi nag mu des Hmm? loolu mu des loolu nag mu des eh, kon gis nañ eh, loolee eh, léegi nag ñu jàll ci li nga xamante ne nii mooy vingtième wax mu ne al qawlul wax bi nga xam ne mooy ñaar fukkeel bi lay laylatu sittin wa ishrin boo gisee mooy yoo mooy liñ la wax léegi rek guddi yooyu yëpp moom dañ ko am na ñu ci wax dara ne mooy vingt sixième guddi mu ne wa huwa qawlun wax la mu ne wax la joo xam ne lam arafu sarihan mu ne man imaam al-Hafiz mooy li ñu doon sànq gisuma ko euh, ci lu leer leer am ku ne kii moo ko wax illaa lu dul anna Iyaadan ken al-Qaadi Iyaad qaala nee na maa min laylatin te moom lañ doon wax sànq maa min laylatin amul benn guddi min layaali al-ashr al-axiir illaa wa qad qiila innahaa fii amul benn guddi ci guddi fukki guddi yu mujj yi lu dul am na ci boroom xam-xam yu ñu ne am na ñu ne euh, que ne laylatul qadri ci foofee la nekk kon mu ngi noonu al qawlu alhaadi wal ishruun mu ne wax ji nga xam ne mooy vingt et unième annaha laylatu annaha laylatu sab'in wa ishriin am ñu ne mooy guddi gi nga xam ne mooy vingt-septième guddi mu ne bii nag ah, mooy li nga xam ne moom lañ gën a taxawal ci ma min mazhabi ahmad wa riwaayaan abi hanifa bii moo ëpp ñu ko wax <laughs> guddi gi vingt-septième waaw boo seetloo daanaka calendrier yi ñuy wax laylatul qadri yépp ñoom moom dañu jàpp ne awaam yu bari sax dañoo jàpp ne laylatul qadri moom vingt-septième la c'est bon c'est c'est bon c'est jeex aywa jeex na c'est plié voilà ñoom euh, euh, ci la ñuy gën a góorgóorloo te ngay gis sax ñu ne yii tay la laylatul qadr nga dégg ñu koy annoncé fu ne bii nii moo gën a siiw <laughs> yii lay la laylatul qadr nga gis gaa yu dem ci jàkka yi masha Allah c'est bien <laughs> waaw waaw dem daal bu ko defee jàkka yi daal di def veille yi voilà hmm? lii mooy euh, euh, vingt-septième nuit waaw mooy ñee vingt-septième nuit kon nee la mooy mazhab moo gën kii ci mazhabu Ahmad imaam Ahmad ak riwaaya lay buñ jëlee ci imaam Abu Hanifa waaw waaye mu ne te ci bii la dogu wa bihi jazama Ubay ibn Ka'b wa halafa bi ma alayhi mu ne ci Seydina Ubay ibn Ka'b bii la dogu ba pare daal di waat ni lii la comme ni nga xamante ne noonu la ko imaam Muslim daal di jëlee ci moom ah ba pare jële ko mu ne imam muslim solo tamit ci yoonu abu hazim moom mu jële abu hurayra mu ne dañoo tadaakarna laylatul qadr fa qaala sallallahu alayhi wa sallam ayyukum yazku léegi muy wax ne dañoo waxtaane laylatul qadr yoneen saa sallam ne kan ci yéen moo fàttaliku keroog bi nga xamante ne guddi gi non xamar gi dafa feej mel ni benn euh, euh, ŋàllu euh, benn cin hmm? léegi euh, euh, mu ne Abul Hasan al-Farisi ne ay laylata sab'in wa euh, mooy guddi gi nga xam ne mooy ñaar fukk juróom-ñaar ak ñaar fukk ñaar fukk ak juróom-ñaar waaw ndax guddi gi loolu lay kii xamar gi weer bi melo boog la yoroon bu am yu bari yu bari saxaaba yu bari jëlee nañ ko tamit hmm, ci ay saxaaba yu bari bari bari bari bari kenn lii la. mooy guddi gii daal mooy li nga xamante ne moom la te mooy vingt et unième wax bi ñu bari moom lañu dëgëral léegi <laughs> te Ibn Abbas radiyallahu anhu jële nañ ko ci moom waaw ba muy wax ne li tax mooy mbir mi laylatul qadri ñenn ñi ne laylatul qadri boo ko jëlee neuf kaddu neuf xaraf la te ñetti yoon lañ ko tudd ci saar boobu inna anzalnaahu fi laylatil qadri benn laylatul qadri deuxième xayru min alfi shahr tanazzalu al-malaa'ikatu ruuhu fiihaa min kulli salaamun hiya hattaa matla'il fajr innaa anzalnaahu fii laylatil qadr wa maa adraaka maa laylatul qadr muy ñett ñu ne comme kaddu yi neuf la lettres yi fois trois égale vingt sept mooy boobu la ak yeneen yoo xam ne imaam na Abbaas moo lool jaruñu yu mu doon wax yoo xam ne yu mu ko istimbaate Seydina Omar radiyallahu anhu dajalee saxaaba yi radiyallahu anhu ñu ci doon wax kon. loolu ak euh, loolu daal euh, mooy loolu la même bu dee na ku mel ni al imaam Ibn Hazm moom daa jël loolu dàq teg fee ne lii moom bokkul ci xam-xam quoi <laughs> wala yaadu billah <laughs> waaw yow lii daal saa yi wala yaadu billah mais daal mu ngi noonu hmm. euh, loolu jël nañ ko ci saxaaba yu bari te moom lañ la wax mooy li nga xam ne mooy li gën a siiw waaw waaw ba moo tax sax. Euh, euh, euh, ci borom al-Muhit mu ne man qaala li zawjati képp koo xam ne wax na soxnaam ne ko anta képp ku wax soxnaam képp ku jox wax soxnaam ne ko yow laylatul xarri fase naa la kooku bu guddeeg vingt di jot di xar muy muy muy muy muy muy muy fas parce que li ëpp dañoo jàpp ne lii mooy guddi googu mooy laylatul qadri kon léegi trentième wax kon trentième wax ñu ngi avancer insha allahu taala